alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wal arba'iin ba'dal mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyaamati bilijaamin min naar rawaahu abu daawuud wa tirmidiyu rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasan kon al imaamul haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu indil ñu suñu xadiis bi waaw mu indil ñu suñu xadiis bi mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jëlee ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom sayyidina abu hurayra mu ne annahu qaal ci suñu jotaay bii ñu génn d'abord ci suñu chapitre bi wax ci ngëneelu xam-xam gisoon nañu biñ mu jowoon gis moo hadith mille trois cent quatre-vingt-neuf mu ne woon wa an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul nadara allahu imra'an sami'a minna shay'an fa ballaghahu waaw fa ballagahu kama sami'a waaw mu ne borom bi nayal na borom bi leeral na mooy yal na leeral moom borom bi tabaraka wa taala imra'an sami'a minna shay'an fa ballagahu kama sami'a walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël hadith mille trois cent quatre-vingt-dix mu ne waan Abi Hurayra ñu ngi ci baabu fadlil ilmi di chapitre deux cent quarante et un euh, muy benn chapitre bi ñëw ci kitaabul ilmi mu ne mu ngi jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na man su'ila an ilmin koo xam ne dañ koo laaj ci xam-xam am laaj duñ la laaj ci xam fa katamahu waaw mu daal di koy nëbb waaw laaj ko xam-xamu diine boo xam ne manu la ñàkk ka koy laaj wala ña koy laaj xam ko sawaay nëbb ko bañ leen a faale soit bu bañ leen a faale wala mu jël ay téere la yoo xam ne doo moo ko am gaa yi soxla ko ngir mën a gëstu loolu non seulement xamalu leen ko mais mu nëbb téere yi ne du leen ko jox wala fichier yi ya nga xam ne ca la ko boroom xam-xam tiw leerale moom mu yor ko ba pare di leen ko naye di leen ko bañ a jox mu ne kooku ul ji ma dees na ko laxab yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba bi li daamin ci laxab min naarin waaw mooy lan mooy gis nga fas fas lu dañuy dugal ci biir gémmiñ gi weñ goog ñuy dugal mu am ñaari buum ci ñaari côté yi ngir nga man ko di conduire boo koy dawal di ko xëcc gauche wala droite wala di ko tegloo ci yoon wi mu mën a continuer moom laxaab moor la ko euh, fara français di wax dinañ jël bu mel noonu mooy ci safara nag boo xam ne moom lañ koy dugalal ci gémmiñ gi ñu doon bañ a waxe xam-xam doon ko nëbb te lañ koy dugal lël xam-xam xam ne Euh, ci safara la muy euh, moom lañ koy laxaabe allahu akbar mu ne rawahu Abu Dawud hadis bi soloo na ko al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhima wa qala imam Abu Isa min ko solo at-Tirmidhi mu ne hadithun hadith la hasan bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom donc ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imam Ahmad ibn Muhammad indi na ko ci ay jataay yu bari waaye naka noon al imaamu ibnu al Qazwiniyu rahmatullahi alayhi daal dina koy solo léegi kon al imaamu Abu Daawud la njëkk a tudd moom ko di kitaabul ilmi hmm? mu ko di kitaabul ilmi voilà muy téere bi nga xam ne téere xam-xam baabu karaahiyati man'il ilm tere pas siban xaraam gi nga xam ne parce loo xam ne dañ ne bu dee ne xam-xam bu man da ñàkk la nga koy nëbbu loolu safara la lañ lay nga laxaabe sa waaye loolu du karaaha du siba mooy xaraamu man ilmi di xañ a xam-xam di ko tere mu ne haddathana Muusaa na Ismaa'il mu ne nettana suñu sëriñ de Muusaa ibn Ismaa'il al-Minqari al-Haafiz at-Tabuzaki rahimahullah al-Basri newoon sëriñ tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala génn àddina la deux cent vingt-trois rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Hammad mu ne ki ñu nekk mooy Hammad di Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama rahimahullahu taala génn àddina la cent soixante-sept am ñu ne cent soixante-huit rahmatullah alayhi qaala mu ne akhbarana Ali ibn al-Hakam mu nekk ñu xabaare mooy Ali ibn al-Hakam di al-Bunani Abu al-Hakam al-Basri rahimahullahu taala génn àddina la cent trente euh, moom nag al-Ijli yi da doon wax ne moom kii al-Azdi bokk que ni kii dëgërul waaye loolu imaam al-Hafiz nee na bilaa xujja kuy fiqala ku dëgër la li mu ko moom li mu wax noonu amul benn preuve buy wane li mu wax noonu la an Ata mu jële ko ci Ata di Ata ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad rahimahullah mawlaahum al-Jumahi mawlaahum al-Makki rahimahullah génn àddina la cent quatorze am nay wute an Abi Hurayrata mu jëla ko ci mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina la cinquante-neuf annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min naarin yawma al-qiyaama mu ngi nii voilà léegi gàndaal imaamu Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah moom mu ngi ko indi fi nga xam ne abwaabul ilmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi kitmaanil ilm mu ne haddathana ahmad ibn budayl ibn quraysh al-yaami al-kuufi mu nekk ñu nekk moom ahmad ibn budayl ibn quraysh al-yaami al-kuufi di ahmad ibn budayl ibn quraysh ibn budayl ibn al-haaris al-yaami abu ja'far al-kuufi nekkoon fii fële ca Kuufa waaye ca Hamadaan ci Hamdaan rahimahullahu ta'ala génn àddina la deux cent cinquante-huit rahimahullah saduqun lahu al-awham moom ku dëggu la waaye da doon am nay def def le rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Numayr mu ne ki ñu nettali mooy Abdullah ibn Numayr al-Hamadani Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah ibn Abi Hayya ibn Sarh ibn Salama muy Abu Hisham al-Hamadani rahimahullah al-Kufi génn àdduna 199 rahmatullahi alayhi an Umaara ibn Zazan mu jëloon ko ci Umaara ibn Zaadaan as-Saydalaaniyu rahimahullah Abu Salama al-Basriyu rahimahullah moom kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko saduqun kasiirul xata ku dëggu la waaye ku bari ay njuumte waaye riwaay imaamul euh, Abu Daawuda bi wér na jaar ci al-Haafiz al-Minqari at-Tabuuza ci gis nga kàlla bi ni mu sete wecc euh, boobu moom wér na da ci Ata mu jëla ko ci Abu Hurayra an kon Umar ibn Sazan an Ali ibn al-Hakam mu jël Ali ibn al-Hakam gis nañu al-Bunani moom lañ la doon wax sànq ne al-Azdi da ko da'ifal Imam al-Hafiz Hajar ne loolu amul fu mu ko teg rahimahullahu ta'ala an Ata mu jëla Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala moom an Abi Hurayra mu jëla ko ci Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yawma alqiyama bi lijamin min an naar képp koo xam ne laaj nañ la xam-xam boo xam ne xam nga ko ginnaaw gi waaye nëmé bugg kook des na la laxaab laxaab boo xam ne euh, yawma alqiyama bi sub taxawaay ba ci safara mu ne wa fil baabi an jabir imam euh, abu kii at-tirmidhi mu ne hadis bu mel ni sayna jabir indi na ko ibn abdillah radiyallahu anhu wa abdillah ibn amr abdallah ibn amr ibn al-aas ah, mu ne hadis abu hurayra hadithun hasan voilà mu ne ma nga Abdallah ibn Amr ibn al-As eh, tamit nee na moom loolu ñëw na tamit di ci wax moom xadiis na Abdallah ibn Amr ibn al-As mu ne nag xadiis ki nga xamante ne eh, kii nu mu tudd bu Abu Hurayra bi xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la xadiisun xasan xadiisun xasan eh, bu baax la léegi kon xadiis bi mooy xadiis la boo xam ne bu wér la mu ngi noonee hadis yi naa bi nañ ñëw léegi ni nga xamante ne ni noonu la ko imaam Ibnu Maaja daal di indi moo ko indi rahimahullah mais dafa am ab rupture voilà hadis Abdallah Amr boobu al imaam Ibnu Hibbaan moo ko indi ci saxiixam comme hadis Abu Hurayra bi ak al-Haakim ah, imaam al-Haakim mu ne waqaala ne saxiixun laa gubaara alayhi hadis Abdallah ibn bi waaw moom daa nekk loo xamante ne nii. lu wér la amul benn poussière wu ñàkk wéradi gu ci ne kon nag mu ngi noonu léegi nañ xool imam yim wax imam Abu at-Tirmidhi no fil baabi an Jaabir yooyu al imam Ibn Maaja rahimahullah moo ko indi ci muqaddima euh, téerim bi baabu man su'ila an ilmin fakatama buntu bi wax ki nga xamante ne nii euh, dees ko laaj ci xam-xam mu daal di koy nëbb voilà mu indi hadith Seydina Abu Hurayra bi la njëkke mu ne Seydina Abu Hurayra bo indi càllalem mu jaar ci ñoom euh, Ali ibn al-Hakam mu jële ci Ata Abu Hurayra radiyallahu anil jami mu jële ci ñoom saasa mu ne ma min rajulin amul benn góor yahfazu ilman bu takk ab xam-xam fa yaktumuhu mu nëbbu ko illaa lu dul ak utiya bihi dees na ko indi yawmal qiyaam bi ci taxawaay bi mul jaman bi li jaamin min naar ñu daal lu koy laxab laxab boo xam ne ci safara lay doon wal iyaazu billah après nag ñu indi euh, hadiisu Seydina Jaabir ginnaaw bi tegee beneen hadiis Seydina Abu Hurayra mu ne mu jaar ci hadith boo xam ne boo wirul na Abdallah ibn Sari fa la wax ji nekk euh, voilà moom ku baaxoon la waaye daa nekkoon koo xamante ne ni ku bari lu muy solo ay hadith yoo xam ne yu kenn xamu la waaw moo la ñenn ñu ne yenn yi moom moom lay solo yoo xam ne ku baax la mooy liy dal euh, sàggante gi dal nitu yàlla yu bari nga xam ne dañuy jàpp ni ñépp a baax rek voilà ah nit ñi de ñoom moom xanaa kenn du waxal yàlla yoreen saa saa lu dul noonu moo tax léeg-léeg dañuy yoo xamante ne c'est Euh, comme li al imam ibn Hibbaan wax ne shaykhun yarwi an abi imran al-Jawni al-ajaa'ib allati la yushakku min hadha ash-sha'n sana'atuhu annaha mawdu'a la yahillu dhikruhu dhikruhu fi kutubi illa an sabili ala sabili al-inbahi ala amrihi liman la ya'rifu mu ne kii moom sëriñ la boo xam ne day soloo ci abu imran al-Jawni ay ay ay yu tumuranke yu yéeme yéeme yoo xam ne kenn koo xam ne xam nga hadis doo sikki sàkk ki ne xadiisa bi yi muy nettali moom daa nekk loo xam ne dañ koo liggéey dañ koo créer dañ koo fomante dañ koo sosal yonent bay saa saa daganul ñu koy nettali ci téere yi lu dul rek xanaa nga def ko ci ngir di leeral di attirer attention nit ñi ci ñi ko xamul ne leen hé mooy tontu ko leen de xadiisu sawaay mii nii wiru na voilà mais imaam al-Hafiz dane waa ji de toute façon Abdallah ibn Sari al al al Antaki mi ko jële ci Muhammad ibn al-Munkadir mu jële Seyna Jaabir nee na Euh, imaam alxaas na xajar dane moom nag ndax ku baax la woona ah. waaw moo tax Yahya ibn Ma'in bi ñu ko laajee euh, xam na ne ku baax la waaye xam na ne affaire riwaay moom sa taxawu ci quoi <laughs> moo tax bi ñu ko laajee ah, imaam ad-Daarimi nee na <laughs> man maa ko laaj Yahya ibn Ma'in ne ko waaw Abdallah ibn Sari mu ne ma rajul benn waay la <laughs> parce gis nga ne waa ku baax la ah. waaye nag riwaay moom sa bul bàyyi xel ci li muy wax moo tax imaamul xaafis na saduqun zahid ku dëggu la waaw waaye ku dëddu àddina la waaye rawaa manaa kiira kasiira tafarrada biha dafa solo yoo xam ne yu ñëpp bañ la bañ koy dégg xam ne mooy li na baam wax rek da ngay xam ne yéé lii mooy lan waay <laughs> waaw da ngay xam ne ba yow ma lii sawaay lii lii lii lii moom nañ ci yéemu rek ak tamit teg ko ngir wax nit ñi eh, attention ah, bu ko fi kenn di doxee ka yooyu loolu mooy problème mu hadith yi naa Jaabir bi mu ne moom Abdallah ibn Sari al-Anfakiyu euh, rahimahullah mu jële ko ci Muhammad ibn al-Munkadir say say naa Jaabir radiyallahu anhu mu jële ci Nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne idha la'ana akhiru hadhihi al-umma faman katama hadithan faqad katama ma anzala Allah mu bu dee li mujj ci xeet yonent sallallahu daño wasallam dañu commencé di bu di xeet ñi leen jiitoon muy saxaat sahaaba yeeg seen taalibe rahmatullahi alayhi nga xam ne nit balaa wax ci diine jàpp na ne balaa waxam baax rek mooy il faut mu saagay saxaaba waaw di leen ŋàññe di leen wanle walaa ñii baaxuñ jumuñ baaxuñ woon nangam ak nangam di leen rëbb voilà mu ne lool bu xewee képp koo xamante ne nii nëbb nga xam-xam xam moo tax boroom kii di wax euh, kii nu mu tudd euh, as-Sindi mi def haashiya def ay annotation ci imam Maaja mu ne lool mooy bu boobaa mooy ku koo xam ne am nga xam-xamu saxaaba yi te leeraloo seen gëneel yow leeraloo ko ci kanamu caaxaankat yooyu nekk ci plateau yéeg bu dee tey noonu lañ koy waxe ak tamit ci YouTube yéeg seen YouTube yéeg nangam te loolu ñu sun nañ ko moom voilà ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom seen seen gañtin yëpp mooy loolu saagay saxaaba wax ci ñoom lu du noonu wax lu ñaaw laa nga toog gars yi daan di fitta su naan nii léegi mu yëkkati moom ñoom bëgg a yëkkati boppam wala ña nga xam ne ci ñoom la àndal wal iyaazu billah mu ne bu boobaa nag képp koo xamante ne ndax lu leen ko wan mooy riir parce que riir dëgg-dëgg mooy yóbbu nit ci loolu la waaw léegi képp koo xam ne am nga seen xam-xam xam li leen yàlla def ak fam leen teg ak yonent way saa saam lam leen kii ngeen nëbb ko noppi ba gaa yu mel noonu di mën a cëppi cëppi di tëbëk a dal hmm? loolu li na la leer ne yow moomu yow lii moo lay dal waaw waaw fa man katama xadiisan bu boobaa képp ku nëbb sama xadiis boo xam ne muy wax sama ngëneelu saxaaba yi xamal leen lu baax faqad katama ma anzalallah kooku na la leer nëbb nga li yàlla wàcc mu ngi noonu waaw ak xam-xam bi nga xam ne moo leen di may ñu am tawxiid bu baax nga nëbb ko ba tax ndax tawxiid bu bon mooy yóbbu nit di saagay saxaaba waaw ñi nga xam ne ñoo leen di alquran loo mën a wax waaw te boo leen dalee mooy yaa ngi dal diine yonent bari saa saam nga dal mi leen yar waaw te yow sa sëriñ mi nga ne moom nga jokku dàpp nga ne ñi gën ci ñoom mooy ñi mu yaral boppam nga ne ñi gën ci ñi ñi yées ci xeet yi war iyasu billah moo ñu yonente bay saa saam yar moo tax ñooñu du ñu xalaat waaw naan la ñoom seen sëriñ yi ñu kii wala ñu naan ay imam lañu ñoom ñañu yar ñoo ñoo fi gën lañ lay wax léegi yonente bay saa saam yar ba pare nga ne yonent saa nag ñi mu yar moom ah, ñu bari ci ñoom baaxuñu wala alors que yow sa sëriñ moom képp ku ko xam rek wala sax yéen ñi sori ñëw ginnaawam rek yéen a gën ñëpp wal iyasu billah yéen yéen yéen a du yées te yéen bon voilà wal iyaazu billah léegi nag képp ko xam loolu daal di koy nëbb ba gaa di dugg ci yi kooku na la leer na nëbb nga li yàlla wàcc imaamu jaabir noonu la ko ëndee Seydina Anas tamit daal dina koy solo imaam Ibn Maaja daal di ciy teg ginnaaw xadiis Seydina jaabir bi ñoom la teg eh, eh, xadiisu imaam kon bu jaabir bu wérul bu imaam Seydina Anas bi moom wér na waaw moom la ci teg mu jëla ko ci te loolu moo moom moo ci wéete imaam muy xadiis bu wér mu jëlew Seydina Anas ibn Malik moom imam Ibn Maaja mu ne sami'tu uh, ki uh, Yusuf ibn Ibrahim rahimahullah at-Tamimi yu Abu Shayba al-Jawhari yu rahimahullah al-Wasiti al-Basri rahimahullah moom mu ne uh, moom mu ne damaa dégg ah mu ne dégg naa sami'tu Anas ibn Malik yaqul mu ne dégg naa Seydina Anas ibn Malik moom nag dafa wér li shawahidi dafa wér ndax yeneen yi ko comme hadis bi ñu nekk bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne sinon Yuusuf bi daif la am nag daif am na ak ak ak ak faiblesse gu nekk ci moom moom Yuusuf mi rahimahullahu taala kon moom mu ne dama dégg Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqulu mu naan sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu ne dégg na saa sam di wax ne man su'ila an ilmin fa katamahu uljima yawma alqiyamati bi lijamin min naar gis nga bi lijamin min naar comme si man su'ila képp koo xam ne laaj nan an ilmin ci benn xam-xam fa katamahu mu daal di koy nëbb uljima dees na ko laxaab yawmal qiyaamati bi su taxawaay bi bi lijaamin ci ab lijaam min naar gis nga même kaddu yi la bu wam bu Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu wa arda ah? Abu Sa'id al tamit daal dinay solo bu mel ni imaam Ibnu Maaja daal dina indi moom itam moo ci wéete daal di ko ciy tegaale moom la ci teg ginnaaw xadiis Seydina Anas bi mu ne eh, moom Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu mu ne rasulullahi sallallahu man katama ilman mimma yanfa'u Allahu bihi fi amri an Ah, amru diin u aljamahullahu yawmal qiyaama bi di lijaami min annaar képp koo xam ne dafa nëbbu benn xam-xam boo xam ne mimma yanfa'u naas ci li nga xam ne nit ñi dañ ci jariñoo nga nëbbu ko waaw wala ci mbiru mooy mbiru seen mbiru diine amru naas mooy amru diin moo tax mu def ah, euh, mise en opposition amru diin seen mbiru diine loo xam ne mënu la ñàkk ngir jaamu yàlla ji leen yàlla te ñu def ko mu jag yow nga xam loolu ba pare nëbbu leen ko bàyyi leen ñu nekk ci griir aljamahullahu borom bi dina ko laxab yawmal qiyaama bi sub taxawaay bi li bi lijaamin ci ab laxab minan naari ci sawara voilà après mu daal di koy tëjaate hadith sayna abu hurayra man su'ila an ilmin ya'lamu fakatamo uljima yawmal qiyaama bi lijaamin min naar kon lii lépp di wane ne nii ñëpp dañ koo solo muy hadith boo xam ne bu wér la euh, euh, moom yenente bi alayhi salaam di ci artu ki nga xam ne daa am xam-xamu diine boo ma manu la ñàkk nit ñi xam ko mu xam koo pare nëbb ko waaw naan waaye def leen ni man dama cee sonnoon waaye yéen yéen bëgg lu féex ah waaye yow man ba may sonn sa waay ngeen nekk ci lu nekk day leen toog ne da ngeen foog ne di nii ne man laa wax def ngeen man yi ngeen doon wala yaasu billah yow xaaral nga seet <laughs> bu dee yàlla la ko jox ngir lool di xam léegi lëkkaale me ginnaaw taxriij bi ak bunt bi mooy lu xam-xam parce que bi da bi nam ne gindi jaam yi xam-xam la wàcc bi ko ci jarom bi mooy gindee waaye jaare ko ci xam-xam léegi nag ka nga xam ne borom bi yow teral na la yow loo ci borom bi teral la may la xam-xam nit ñi nga war cee koo jëfe te yàlla tax ut ko te yàlla tax jëfe ko te yàlla tax wasaare ko nit ñi jariñoo ci nga nëbbu loolu mooy yow li wolof naan fayoo naar bu xoromam moo la daw xiiwal gi la borom bi def defal santoo ko waaw santoo ko naka la la borom bi di defal xéewal yu toll noonu nga nekk ko ngir sa bopp mel ni c'était pour sa bopp déedéet kon xam-xam ni muy màgg màgg màgg nag nga la xam ne ah boo ko jëfandikoowul ni ko yonent bay saa saam jàngalee day day wëlbatiku sa kaw de daal di lay nga al ko nga jël ci alkade voilà te loolu du xam-xam beera alak de mooy yow sa yéene bu bon bi nga am ci xam-xam ba nga koy ut ak na ci doxale loolu moo la alak mais du xam-xam mooy alakaate déedéet du xam-xamu yàlla xam-xamu yonent bay saa saa manula alak day gindi bal waaye nag ki nga xam ne xolam daa yiis moom bu ñëwee la koy yàqal moom ci moom la jóge waaye jógewul ci li nga xam ne mooy alquranu borom bi tabaraka wa taala wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu am na ñoo xam ne gëm nañ koo jariñoo ci comme fàttalakul xeetu ndox yam doon pàkk ba nga xam ne ndox mi da cee wàccoon bi mu doon joxe misaal te jotaay yële ñu génn ci buntu bii ñu nekk ba léegi am boo xamante ne nii moom dafa nangu ndox mi daal di ju euh, génne gàncax yi nit ñi yu rafet wa am boo xam ne nangu na ndox mi waaye nit ñi di ci jariñoo voilà ak ki nga xam ne laa yulqi laha baala moom faalewul yooyu mooy alqiyaan mooy pàkk boobu wow kooku nga xam ne ba pare pant du téem ndox te dara ci sax wal iyaazu billah kooku mooy ki nga xam ne daa bañ li yonent bay saa li borom bi wàcce ci moom kon nag yow boroom bi defal la loolu lépp santoo ko nga ñëw di ko xañ jaamam yi nga xam ne moom moom la bëgg seenu bindeeku nga jaar mu bu jaaral ko ci yow la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan xayrul laka min humrin am nga war a jaar ci lool boroom bi gindee kenn rek jaare ko ci yow lan ki amee moo gën nga amoon richesse monde bi yëpp yow jariñoo woo ci lool profité woo ci lool nga ñëw di ko xam nit ñi kooku kon loolu di wane xam-xam bu amee ngëneel li mooy nëbb xam-xam problème bu rëy a rëy la te mafhum ni mooy ka nga xam ne kon day wasaare xam-xam kooku borom bi da koy teral yawmal qiyam kooku moom kenn du ko laxaaf kenn du ko laxaaf dañ koy par teral ci kaw mbindeefi ci kaw ala sa'iril ala al xalaaiq yeneen mbo mu mbooleen mbindeefi voilà waaw comme comme gëneel bi mu gënee ki gën a suufe daraja ci way jub yàlla yi kon nag gravité lii ah, day xëcc di attirer nit ñi waaw xam-xam responsabilité la dafeeru rek voilà am ko nekkub égoïste waaw ñu la koy laaj ngay bañ waaw xam-xam boo xam ne manu la ñàkk nit ñi xam ko moo tax al imam na xajar ne ginnaaw gi sax waa ji moom li mu def daa nekk loo xam ne lu sorek moom li taxoon ñuy xam-xam li anna al ilma li anna ta'alluma al ilma innama yuqsadu li nashrihi wa naf'ihi an-nas wa bi katmihi yazulu dhalika al gharad al akmal fa kana ba'idan mimman huwa fi surati al ulama wal hukama waaw mu ne summa waa ji li mu def dafa sorek sax li taxoon ñuy xam-xam quoi ndax jàng xam-xam liñ ci jublu mooy wasaare ko ginnaaw jëfe ko ngir yàlla ut ko ngir yàlla jëfe ko nasa yàlla tax nga wasaare ko ba pare jariñ ci nit ñi waaye nag leew boo deful loolu daal di koy nëbb loolu mooy loolu taxoon xam-xam jóg mais day deñ objectif boobu day deñ bu mag boobu kon kooku sori nga li nga xam ne mooy melooy boroom xam-xam yi ak boroom xikma yu leer yi loolu da nga cee sori moo tax boroom bi da lay jéppi ba yow yow mal xiyaam ni muy def dalay lay laxab voilà safara lay jël daal di la ciy laxab mooy xam-xam boo xamante ne manu la ñàkk ñu xam ko comme waajoo xam ne daa jóge fee <laughs> waaw bu jóge fee moo daal imaam al-Xattaabi rahimahullah mu ne ah wa hada fi al-ilm alladhi yata'ayyanu alayhi farduhu fa man raa kafiran yuridu islam yaqulu allim allimuni l islam wa ma diin wa kayfa usalli wa kayfa jaa wa wa kaman jaa mustaftiyan fi xalaalin aw xaram fa innahu yalzamu fi mithli hada an yamnau aljawaaba amma su'ilu anhu wa yatarattabu alayhi alwa'id wal'uquba wa laysa al-amru kadhalika fi nawafil al-ilm alladhi la darurata lin-nasi ila ma'rifatiha ay imam al-Khattabi yi mu ne xam-xam dina mooy xam-xam moo tax sànk ba léegi ñu naan la xam-xam bi nga xam nanu la ñàkk nit ñi xam ko ngir mën a jaamu yàlla mu ne loolu mooy li nga xam ne ay yata'ayyanu alayhi fardu mooy li nga xam ne fardu aynin la ku nekk mu xam ko mooy li nga doon wax mais dafa am xam-xam yoo xam nan laay jullee nan laay jàppe nan laay woore nan laay sangoo set loolu moom amul ñu naan na ko ñenn ñu xam ñeneen ñëpp képp kenn koo xam ne majeur nga par exemple loolu farata la ci yow nga xam ko mooy yooyu nag nit bu ñëwee xam-xam yooyu lañ lay wax yi mënu la ñàkk mu ne comme am yéefar boo xam ne daa nekk yéefar bëgg dugg ci l'islam ñëw ne ah xamal leen ma l'islam waaye damaa bëgg dugg ci l'islam mais xaw ma nu ma ciy duggee lan mooy diiney l'islam ak nan laa jullee parce que bu ci duggee daa war a julli nan lay jàppe yooyu xamal leen ma ak koo xamante ne daa ñëw di laaj loo xam ne du ko luñ ko war a ubbee ab masala ci loo xam ne lu dagan ak lu xaraam ah man de damaa war a def lii damaa war a damaa war a génn léegi daa am luñ ma proposé ma war ko liggéey te waa ji nee na ma tey fekk la may embauché waaye liggéey boobu nangam nangam la ah yéen boroom xam-xam yi loolu dagan naan daganul comme loolu mu ne kooku moom kooku dafa nekk loo xam ne boroom xam-xam képp kuy boroom xam-xam ku dégg laaj bi dafa warti koo kookee muy tere boppam ñoom ñuy tere seen bopp di di tontu naan bu ñu tontu buñ leen laajee yu mel nii te bu ko tontuwul gis nga lépp loo xam ne moom la tëkkub yonent bay saa saam bii mu wax ak mbugal moomu mooy lu yelloo tegu ci kaw la bés ndax borom bi dina ko teg borom bi noom mooy def lu ko soob mën naa jéggal jaamam ëllëg waaye mooy tëkkub yonent bale saa saam bii mu ngi tiim boppam moom lu raw effet de Damoclès voilà kon loolu na ko leer mu ne loolu la mu ne nag waaye nekkul ci nga xam ne mooy naafile xam-xam la mooy xam-xam yi nga xam ne mooy nit ki bu ko xamul wàññiw ko dara voilà waaw wàññiw ko dara loolu moo la Ibnu Mas'ud bañ ne <laughs> yore saa saa ba muy wax am benn kaw kaw naan lan la wax mu ne ko noo yow loolu la wu leen <laughs> parce xam na ne lii non moom bu ko xamul garaawul mais du xam-xam boo xam ne manu la ñàkk mu xam ko mu naan ko garaawul loolu manu la nekk waxoon nañ la yenn waaye sax dana yenn saa sa moo ne ko noo jaru ko garaawul <laughs> voilà parce que bu dee yooyu la mooy loolu manu jugee loolu garaawul mooy manu la indi benn problème ci ki nga xam ne mooy nit kookee wallahu taala alam bu dee yoo xamante ne ni bon euh, voilà bon mooy mbir mi amul conséquence directe léegi waaw di yooyu te ki ki soxlawu ko léegi mooy obligé wul waa ji di laaj di tontu léegi léegi léegi waaye li gën sax yooyu yëpp mooy mu tontu voilà da buñ la waxee loolu nag tekkiwuñ nga ngay doxale noonu mooy tontu comme yonent way saa sam dañ doon ñëw di ko laaj muy tontu doon wax eh, yéen nag seen affaire yi ngi bari ah, nangam ak nangam déedéet mooy nga tontu te yàlla tax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën te li gën a mat kon loolu wallahu taala alam kon hadis bii de ah responsabilité la bu xam-xam ñëwee boroom xam-xam yi nañu xam ne xam-xam bi dañ koo ut ngir yàlla jaamoo ko yàlla waaye wasaare ko te yàlla tax ku ñëw nga am yaatu dënd comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne la woon voilà ñooñu ñooy ndono yonent bi alayhi salaatu moo tax Seydina Abu Sa'id al-Khudri doon na ko wax waaw ne yonent bi alayhi salaatu salaam parce que da leen a dénkoon loolu quoi voilà waaw mu ne marhaban moo tax bu gaa yi ñëw soo ñëw Euh, Abu Harun al-Abdi comme ni ko imaamu Tirmidhi solo da doon wax marhaban bi wasiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam bienvenue yéen ñi nga xam ne yéen ay conseil doon mooy ñi ñu yonent sallallahu alayhi wasallam dénkoon ñuy def ci ñu conseil woon yiw ne inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala inna lakum taba ñi yéen ñii saxaba saxaaba yi yéen la ñuy topp wa inna rijalan am na ay góor ya'tuunakum min aqtaaril aradin yuy jóge ci goxu addina bi fu nekk di ñëw di ut si xam-xam yatafaqqahuuna fi diin ngir dégg-dégg ak taataan ci sama xam-xam sama li ma jàngale fa ida atawkum buñ leen dikkalee fastawsu bihim xayra maa ngi leen di wax yeneen saa salaam na ngeen eh, eh, leen daal di eh, conseil conseil bu baax te mooy lan mooy xamal leen li ma leen xamal te yàlla tax waaw xamal leen xam-xamu diine bi te yàlla tax ngeen ànd ce comme ni ma leen ko doon defale yaatu xol voilà tabe ubbeeku bañ nekk koo xam ne ku leen di gëddëg bi leen xeeloog di leen ciipatu kon loolu lu am am solo la kon nag boroom xam-xam yi ah képp ku ci nekk lii de mooy ndono yenent bay saa saam lii de mooy li nga xam ne moom lañu moom la waxoon saxaaba yi ak képp kuy ñëw seen gannaaw képp ku taataan xam-xamam na ko fa rubba muballighin ilaa man huwa eh, aw'a ilaa man huwa eh, fa rubba muballighin aw'a min saami' waaye it ñiy jottali nañ ko jottali ni ko ne saa saam doon defe wala ñu dégg ko voilà te aaya te bi aaya nga xam ne moom mooy euh, dëppook moom ci alxuraan di tollook moom mooy ci suuratul baqara fi borom bi tabaaraka wa taala wax ne inna alladina yaktumuuna ma anzalna min albayinati walhuda min ba'di ma bayyannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika ulaa'ika yal'anuhumu allahu wa yal'anuhumu laa'inuun voilà mu ne inna alladhiina gaa yi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëbb maa anzalnaa li nga xam ne moom lañu wàcce minal bayyinaati ci leer yi wal huda ak njub min ba'di ginnaaw bi nga xam ne maa bayyannaahu liñ lañ ko leerale lin naasi yónni sama yonent bi mu leeral leen alquraan ak li ma wàcce ci moom fil kitaabi ci téereem bi yow nga yor xam-xam boobu xamlewoo ko koy nëbb mu ne ulaa'ika gaa yoo yële yi joxoñ leen joxoñ bu sori ndax sori guñ sori yiw yal'anuhumullah borom bi tabaaraka wa taala di dina leen rëbb wa yal'anuhumul laa'inuun rëbbaatekat yi dinañ leen rëbb boroom bi daal di ciy teg lépp ci suuratul baqara aaya loolu mooy aaya cent cinquante neuf aaya cent 74 bu mu ne inna alladina yaktumuna ma anzala allahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhum allahu yawma alqiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim hala mu ne ñi nga xamante ne dañuy nëbb maa anzal maa anzal naa maa anzal allah li yàlla wàcce minal kitaabi ji téeréen bi yàlla jox la xam-xam xamle nga doxewoo ko xamle ko te yàlla tax nga koy nëbb wa yashtaruna bihi samanan qalila ba pare nag ñu koy jënde njëg mu ndaw waaw di ko commerce waaw di ci santaan nit ñi boo leen joxul dara doo jox tus ci yoo xam ne nit ñi dañ koo war a xam ci lu mën da ñàkk waaw waaw jënd ko def ko amul dunya lu ñuy taxañe seen mattum àddina mu ne ilaayka gaa yooyee maa yàquluuna wax loolu loo ci jële manu la rëy te yàlla taxut loo ci jële di ko rëcc ëllëg olaayka gaa yoo yële maa yàquluuna nekkuñ di lekk la ñu cay amassé di ko ci am ci ay amin fii butunihim ci seen biir illa naara lu dul sawara wala yukallimuhum allahu yawma alqiyama borom bi da leen di meree meree meree mere ba du wax ak ñoom yawma alqiyama waaw moom moom <laughs> wala yuzakkihim te du leen setal seen bakkaar yu rëy yi nga xam ne moom lañ fa ëndaale bokku ci lii nga xam ne jóge ci nëbb xam-xam boo xam ne dañ ko waroon a feeñal Allahu akbar waaw du leen fóotde du leen setal wala hum te dina leen ñeel azabun mbugal alimun gu tara tara tar kon nag loolu ah, yéeme na moo tax daal man su'ila an ilmin fa katamahu uljima yawma alqiyamati bi lijamin min an nar yal nañu ci borom bi musal